أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi wa tis'iin ba'dal mi'a. an abdillahi bni mughaffal radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna kulli adaanayni salaah bayna kulli adaanayni salaah bayna kulli adaanayni salaah qaala fi thaalithati liman shaa'a muttafaqun alayhi al-muraadu bil adaanayni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 mu ne ndawal yàlla li ko sallallahu alayhi wa sallam nee na bayna kulli adhanayni diggante ñaari nodd yu nekk al imam nag nee nañu ci suuf al muraadu bil adhanayn al adhan wal iqama li mu jublu nag ci ñaari nodd mooy nodd ak iqam waaw parce que iqam euh, nodd la mooy yëgle la parce que euh, mooy yëgle al adhanu mooy ak yëgle voilà mooy al i'lamu euh, bële bu mag bi mooy bi ñuy bi ñuy tudd noddu al azan boobu mooy dañuy yëgle duggu waxtu wi kantaar li nga xam ne mooy iqam loolu dañuy yëgle taxawalum julli yi moo tax ci kaw noonu ñoom ñaar ñëpp eh, dañuy yor tur yi azan azan sauf que du azanu duxulil waqti day yëgle ne waxtu yu dugg na bii di yëgle ne taxawal julli yi voilà moo tax lenn ci suraax yi ne taxlib la ñenn ñi ne non iqam ci boppam euh, dafa yor taglib mooy euh, comme buñ naan alqamaraani jublu ci jant bi ak weer wi alshamsaani walla alomaraani jublu ci saydna Abu Bakar ak saydna euh, Umar radiyallahu anhuma sauf que foofu am na ñu ne lool la am ñu ne non non da yor mbir mi parce que iqaama ci bopp ci adaan yi la ci boppam adaan la voilà adaanu euh, iqaamati salaa la dañuy day yëgal li nga xam ne mooy taxawal julli mu ne kon kullu bayna yi adhanayni nekk na diggante kon nodd ak iqaam bu nekk salaa mooy mën nañ fa julli lan lañ fay julli farata naafil <laughs> loolu kay naafila la <laughs> du farata ndax farata bi iqaam dañ koy iqaamal après taxawal ko te bu ñu ko taxawalee li yeneen saa salaam wax ne bu ñu taxawalee iqaam bu ñu iqaamee moom laa salaata amul jullu illal maktuba lu dul bi nga xamante ne nii mooy bu farata bi voilà kon loolu dañ ciy xame ne kon Euh, julli boobu naafila lay wax waaw mooy kon am na naafila mu répété waat ko bayna kulli azanayni diggante nodd bu nekk ak iqam salaa am na naafila bu fa nit mën a def bayna kulli ni salaa mu waxaat ko ñetteel yoon diggante ñetti eh, ñaari nodd yu nekk am na loo xamante ne nii julli la goo xamante ne moom la fi boroom euh, nit mën a def mooy diggante nodd ak iqam mu ne qaala fi salisa bi mu waxee bu ñetteel bi nag da cee teg ne liman sha ñeel ku mu neex voilà parce que bu doon bu doon jullit farata la kenn du la wax <laughs> liman sha ku mu neex jullit farata mu neex la ak mu naqari la danga koy def <laughs> waaw moom moom yàlla la cee mayut fi waa <laughs> waaw moo foofu lii rek bokk na liy wane ne loolu naafila la voilà mu ne nag hadith euh, bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari na ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom nekk ko solo ñu ne non seen sëriñ daal imaamu Ahmad daal di na koy solo lu jiitu na ko noonu seen mbokku taalibe fekk na leen ci al imaam Abu Daawuda ak seen taalibe ñoom ñetti ñëpp sax daal imaam at-Tirmidhi na ko noonu imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja mooy waa sunanul arbaa gis nga lii mooy rawaahul jamii ñoom ñëpp ko solo imaamu Ahmad ash-Shaykhaani kutubu sitta ñoom ñëpp ngi fekk imaam euh, ki nga xam ne mooy Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala al-jamii al-imaamul Buxaari ci ñaari bërëb la ko indi kitaabul azaan baabu kam bayna al-azaan wal iqaama ak kitaabul azaan ba léegi baabu bayna kulli azaanayni salaa liman shaa voilà <laughs> voilà. moo fee le indi lii léegi nag kon ñu jël benn ñu jël benn ci ñaar yooyee e, al imaam al Bukhari daal di def ci e, bunt bi léegi e, bon buñ jëlee kitaabul adaan baabu bayna kulli adaanayni salaa liman shaa mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid mu ne nettal ñu ci sëriñ Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki albasariyu almuqri'u gane addina la cent vingt génn addina la deux cent treize rahmatullah alayhi qaala mun a haddathana Kahmas ibn al-Hasan yi Kahmas nii de xawma kan lañ ko gëj a gis <laughs> mu ne nettali nañu Kahmas ibn al-Hasan di Kahmas Kahmas ibn al-Hasan al-Qaysiyu at-Tamimiyu al-Hanafiyu ñii ne non namari la albasari Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina la 149 rahmatullah alayhi an Abdullah ibn Burayda mu jëloon ko ci Abdullah di doomu Burayda ibn al-Husayb al-Aslami Abu Sahl al-Marwazi nekkoon juge moom mooy frère Souleymane wax nañ la ko fi waxati wu ñoom ñooy seex ya juddu woon ba baayam toogee toogaloon muy euh, Burayda ca jataayu Seydina Umar ibn al-Khattab gaa yi ñëw yëgle mu goreel benn jaam bi keneen ki ñëwaat wax mu ne kee jiit ñu mu ne ko mukk bi kii beneen la. Seydina Omar ne ko acca looy xaar <laughs> goreel ko comme ni nga goreele ki ci des kii mooy seex bi ñu Abdallah juge la woon ca Marwa radiya rahmatullah alayhi nekkoon na tamit Basra rahmatullah alayhi wa radiya abi an mu jëla ko ci saxaaba bu tudd Abdallah ibn Mughaffal ibn Abd Nuhm ibn Afif ibn Ashum ibn Rabi'a ibn Adi ibn Tha'laba muy ki nga xam ne al-Muzani Abu Abdirrahman ñii na Abu Sa'id ñii na Abu Ziyad Abu Abdirrahman bi moo gën siiw moom nag mu ngi gan mu ngi faatu jamono euh, xilaafa Sayyidina Muawiya am nañu wax lool l'an cinquante-sept ñii ne l'an cinquante-neuf am ñeen non dem na ba l'an soixante et un wallahu ta'ala a'lam jaayante nag yonent bi alayhi salaam te sajara ga moom Seydina Abdallah ibn Ghafal radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna kulli adhaanayni salaah bayna kulli adhaanayni salaah thumma qaala fi ath-thaalitha liman shaa mooy mu ne wa bayna kulli adhaanayni salaah liman shaa nii la ko indee moom al-imaam al-haafiz al-Bukhaari kan daal imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi Euh, moom tamit benn moom nag moom benn imaam al-Bukhari ñaari bërëb la ko ni imaam Muslim benn bërëb mu ngi ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu bi shuraahi def baabun bayna kulli adhaanayni salaa mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne te nettali nañu suñu sëriñ yi Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman euh, al-Kufi rahimahullah al-Waasiti al-asl rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina la 235 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Usama wa Waki' moom mu ne ñaari sëriñ la ko jël ki njëkk mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina àddina la 121 génn àddina la 200 rahmatullah alayhi nañ ko ci jotaay bee ñu génn Ah, wa Waki' muy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ru'as moo tax ñu naan ko ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullah moom juddoom dañ ci wute am nañu ne cent cent vingt-sept ñenn ñu ne cent vingt-huit am ñu ne cent vingt-neuf mu génn àddina l'an cent quatre-vingt-seize am nañu wax ñaari at yi ci tegu ko cent quatre-vingt-dix-sept ak cent quatre-vingt-dix-huit Euh, nga xamante ne euh, mu ngi génn àddina ci yoonu Makka bi euh, rahimahullahu ta'ala nekkoon ku màgg màgg màgg rahimahullahu rahmatan wasi'a an Kahmas gis nañ ko sànq muy Kahmas ibn al-Hasan rahimahullah qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Burayda gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna kulli adhaanayni salaah qaalahaa thalathan qaala fi thalitha liman shaa'a voilà ne wax na ko ñetti yoon diggante nodd ak iqaam bu ne am na julli bu fa nit mën a def ay ay ay ay tatawwu waaw wax ko ñetti yoon mu wax ko ñetti yoon te ñetteelu yoon ba mu ne liman sha voilà kon loolu lu am solo la léegi am na imaam Muslim toujours dana wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala haddathana Abdul A'la ya Abdul A'la ibn Abdil A'la ibn Muhammad as-Sami al-Basri al-Qurashi Abu Muhammad génn àddina la 198 ci wuute boo xamante ne am na tamit non 189 ci wuute bu am ci génn àddina rahmatullah alayhi ani al-Jurayri mu jëla ko ci al-Jurayri di Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al-Jurayri al-Basri gane addina la 61 génn addina la 144 rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Burayda gis nañ an Abdillah ibn Mughaffal an Nabi sallallahu alayhi wasallam mithlahu bu mel nii hadis bi ñu génn illa annahu qaala fi ar-rabi'a liman sha'a dane ci ñeenteel bi ñeenteel bi mooy lan mooy ñeenteel wax bi mu wax ne liman sha'a waaw moom la tudd ñeenteel waaye sinon ci ñetteel bi bam ne euh, bayna kulli ni sola bayna kulli adhanayni sola bayna kulli adhanayni sola ñettangoog léegi mu ne liman saabi la utal ñeenteel voilà sinon mooy ci ñetteel bala ci teg ne euh, liman sha <laughs> waaw léegi nag euh, fii nii lu am am solo léegi ginnaaw biñ gisee taxriij bi ci gàttal ñu ngi ci buntu bii di wax li nga xamante ne mooy baabu fadl sunani ratiba buntu bii wax cent quatre-vingt-quinze ci riyaadu saalihiin di wax ngëneelu sunna yi nga xamante ne julli sunna yi nga xam ne ay euh, coobarawu la yoo xam ne nit dañ koo euh, toftale ak farata yi moo xam ci kanamam lañuy nekk wala ci ginnaawam euh, di ko leeral li ci gën a néew ak li ci gën a mat li ci gën a mat gisoon nañ moo doon douze gisoon nañ ko ci xadiis yaay Ummu Salama non yaay ummu habiba ak bu sayyidna ibn umar bële ñu génnoon bi passé boo ci boolee li ñu gisoon boo ci boolee li nga xam ne mooy ñaari rakka yi mu wax ci riwaay imaamul buxaari bi ne yooyu sama sœur Hafsa moo ma ko wax ne yoneen saa sam da ko doon def muy fajar muy douze léegi nag gis nañ yeneen yoo xam ne boo ci génnee yu ibn boo ci génnee ajjuma bi huit la léegi nag fii li gën a néew moom lay indi fii ndax da woon na wa bayaani damay leeral aqalliha bi wa akmaliha bi ci gën a mag la njëkk a mooy douze la ma ma ma ma min abdin muslimi xadiisu eh, yaay ummu Habiba radiyallahu anha biñ njëkk a gis mille quatre-vingt-dix-sept amul ben jaam boo xam ne wommatul na boroomam nga xam ne day julli kulla yawmin sintay asharata raka bés bu nekk mu julli douze rakka looy douze rakka ngoog nag fii nag mu lay ñëw aqalliha li gën a néew ak wama baynahuma ak yi nekk seen diggante voilà mooy bi gën a nag la lay wax fii mooy lan mooy li gën a néew mooy ñaari rakk lu tax parce que ren saa salaam bu nee bay na kulli adhanayni salaa diggante ñaari euh, nodd mooy nodd ak iqaam bu nekk julli la am na fa tax ñëpp xam nañ ne doo fa witar <laughs> witar nekkul diggante julli boo xamante ne nii nekkul diggante loo xam dañuy nodd diggante nodd akub iqaam du jamonoy witar witar mooy après gée la <laughs> voilà kon ñu xam ne kon li gën a néew ci sunanu rawaati gi mooy ñaar waaw ndax yeneen saa salam dafa def ne li nga xamante ne mooy loolu mooy bu ne nit ki daa jàpp bon euh, moo xam mu ne euh, sawarul ci mbir yi waaye bon moom daal jàpp na tisbaar daal dina def saa bu tisbaar comme que saa sam nee na bay na kulli adhaanayni salaa loolu choix la léegi man. comme que manumaa def douze man naa jàpp ci ñaar loo xam ne moom tout le temps moom loolu moom dinaa fexe moom di ko di ko saxal waaw tisbaar daal hmm? après tisbaar mu ju ma non avant ñuy julli tisbaar mu julli ñaar wala ñeent parce que mooy euh, ñaari mooy li gën néew man na yokku waaye a condition que fekk mu nekk jamono mu bañ a dépasser jamono ji ñuy taxawale parce que bu ñu taxawalee moom laa salaata illa al maktuba bu ñu taxawalee ne allahu akbar wa akbar mooy iqam boobu moom amatul moo tax diggante noddu la ak iqaam waaye paa bu ñu iqaamee ba pare bu ñu iqaamee ba pare amul beneen julli boo fi def lu dul li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy bu farata bi moo tax al imaam al xaafid hajar rahmatullah alayhi mu ne li muy saraal yi eh, eh, ci eh, kitaabul adaan baabu kam bayna al wal iqaama mu ne lii na yonent bari saa saa ne bayna kulli adaanayni loolu leeral nañ ko hmm? Euh, mu ne euh, loolu euh, mu ne ay adaan wa iqaama wala yasih hablu ala zahiri li anna as-salata bayna al-adhanayn mafruda voilà mu ne loolu day tekki ne mooy diggante li imaamu Nawawi wax ci suuf sànq ne loolu nag mooy diggante adhanayn mooy diggante noddu ak iqaam mu ne waaye wérul ñu koy yen ci zahiram ndax julli ndax lan na salaata baynal adhanayni mafruda ndax julli boo xam ne day am ñaari diggante ñaari nodd loolu mooy julli farata ji parce que bu ñu noddee laata ñuy noddaat mooy ñu fi julli farata ba pare waaye loolu mën nañ ne mooy li ñu waxoon ne adhan iqam ci boppam dañ koy woowee adhan moom sax dina ko leeral dina ko wax ci suuf parce que day day yëgle li nga xamante ni mooy eh, duggub waxtu wi kii di yëgle taxawalul julli ji kon loolu daa nekk loo xam ne lu leer la kon mu ne euh, euh, kanta lii wane ne farata euh, wax nañ ko sànq bi ñuy tàmbali mais lii wane ne lii naafila la mooy liman sha bi voilà liman sha moom kenn du la ne jullil farata liman sha jullil farata ci ku mu soob mukk voilà <laughs> loolu ama am solo léegi nag mu ne kanta li nga xam ne moom la wax salaa waaw qawluhu salaa mu ne ay waxtu salaa mooy waxtu la diggante nodd ak iqaam waxtu la woo xam ne wu nit ñi mën a nodd lu ñu war a julli def fa naafila eh, mu ne wal awil muraadu wala salaatu naafila wala mu ngi ci jublu salaatu naafila te loolu mooy li ràññeeku aw nukkirat li kawniha tatanaawalu kullu adadin nawaahul musalli min an nawaaf min an naafila karakatayni aw arba'a aw akthar voilà mu ne wala dañ koo def eh, mooy salaa def ko salaatan li kulli eh, bayna kulli salaatun salaatun def ko tun boobu mooy nakira boobu nga xamante ne defuñu alif ak laam ci kanamam mooy article défini parce que ndax day mën a yenu nombre bépp euh, ay rakk yu jullikat bi euh, ki bëgg naa fi la man a euh, man a yéene wax naa la loolu nag à condition mu bañ a nekk di julli julli gu gudd koo xam ne moom xam na ne bu fi naree julli yi yëpp imam bi imam bi day ñëw bu boobaa day arrêté xeen ya voilà kon loolu voilà comme ñaari rakka wala ñeenti rakka wala lu ko ëpp mu ne waaye wa yahtamilu an yakuna al muraadu bihi al hass ala al mubaadara ila al masjid inda samaa'i al adhaani li intizaari al iqaama mu ne mu day yenu tamit kene mooy liñ ci jublu mooy mu nekk liñ ci jublu mooy ñaaxaate ci ñu gaaw di dem ci jàkka ji bu ñu déggee nodd gi ngir xaar iqaama waaw ndax li am na muntaziru salaa fi salaa mu ne ndax kii xaar julli mu ngi ci julli loolu yeneen saa moo ko lool xadiis la voilà mais bon lii ah, ah, ah, euh, li feeñ mooy julli ji ñu xam mooy ay naafi la lay wax léegi nag hmm? mu ngi noonu <laughs> loolu lu ama solo léegi al imaam al euh, euh, mu ne qaala ibnul jawzi mu ne al imaam ibnul jawzi nee na rahimahullah alhamdulillah faa'idatu haadhal hmm? njëriñu xadiis bi mooy annahu yajuuzu ah, an yatawahhama anna al-adhaana lis-salaati yamna'u an yaf'ala siwa siwa as-salaat mooy al-imaam Ibn al-Jawzi imaam Ibn al-Jawzi eh, daa nekk nee na njëriñu xadiis bii de mooy que ne nit c'est possible que nit daal di def def le jàpp ne bu ñu noddee eh, bu ñu xasee nodd mooy bu ñu noddee ngir julli day tere ñu def leneen lu dul julli illaa hmm, yamnaw an yuf'ala eh, siwa as-salati allati udhina laha fa bayyana anna at-tatawwu'a bayna al-adhan wal-iqama ja'izun fi hadith Anas wa qad sahha dhalika fi al-iqama kama sayati hmm, voilà mu ne wa qad waqa'a 'inda Ahmad idha uqimat as-salatu fala salata illa allati uqimat wa huwa axassu min ar-riwaayati al-mashhuura illa al-maktuuba mu ne kon al imaam Ibn al-Jawzi nee na njariñu hadis bii mooy que ne c'est possible nit yi nit di def def la jàpp ne bon bu ñu noddee comme dañoo nodd ngir julli julli bu ñu dontee tisbaar tisbaar kese la ñu war a julli yeneen saa salaam nag indil ñu hadis bii ngir won nañu de diggante nodd ak ñuy taxawal julli ji di iqaam. man ngeen fa julli leneen lu dul julli joo xam ne mooy julli ji nga xam ne moo tax ñu nodd comme tisbaar ci suñu exemple bii voilà kon nag mu nekk ci xadiis Seydina Anas ta moom bi wa niroo mooy xadiis bi muy wax ne saxaaba yi dañ doon njëkkante poto yi voilà <laughs> dañ doon njëkkante poto yi buñ masoon a kii rek daal di njëkkante poto yi kan mooy eh, di di di buñ ma doon nodd timis laata ñuy taxawal ba mu ne ki nga xam ne sax euh, garib la mooy étranger la ci dëkk bi day door a ñëw bu fo day foog ne bu ñëwee gis leen ñuy julli dañuy foog ne dañoo taxawal julli timis alors que julli timis jullee guñ ko dañoo noddu yeneen saa sam da doon bàyyi benn temps laps temps nit ñi daal di gaaw di euh, féete ci poto yi ngir mën a julli ñaari rakka mu ne loolu di wane ne kon loolu hadith sayna Anas boobu lay junj léegi nag mu ne waqat saxa zalika waaw mu ne mu ne kon euh, hadisu Anas waqad sahha zalika fil iqama mu ne kanta jàpp ne euh, bu ñu noon dee kenn du ñu loolu nga xam nit mën naa def def la loolu bu ñu xasee nodd kenn du julli beneen julli lu dul julli da tax ñu nodd xadiis bi war na ne du loolu waaye mu ne nag waaye loolu nag du def def la bu dee xalaat boobu noonu wér na ci iqam mooy bu ñu xasee iqam yow amul looy def leneen voilà mooy iqaam qad qaamati salaa yow léegi lool kese ngay def doo dugg ñëw dégg ñu waa ji di iqaam allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah léegi di di kii yow nga ñëw bëgg fee iqaam déedéet moo tax mu ne te lool rot na ci xadiis boo xam ne mu ngi ci musnad imaamu ahmad rahimahullah yonent saa salaam ne idaa uqimatis salaa bu ñu taxawalee julli moom falaa salaata amatul julli illa allati uqimat bi nga xam ne moom lañu taxawal voilà lii mu leer mu ne moo gën a jagoo riwaay bu siiw te mooy bi ñu waxoon sànq bu ñu taxawalee julli amul beneen julli bu ñuy julli illal maktuba loolu bi nga xam ne mooy bi nekk farata léegi nag ñu xoolal imaamul xaafizu nawawiyu rahimahullah moom bi muy saraal yi lan la wax te tamit xadiisu eh, Seydina Anas léegi nga ne ma bon attention eh, ma ne nañ xool imaamul nawawi wax rahimahullah waaw mu ne eh, lii nii parce que euh, wax nañ la sànq kitaabul masaajid mawaadi'u salaat baab bayna kulli adhaanayni salaat mu ne nag euh, euh, lii nii day wane tamit que ne dañuy sopp ñu julli ñaari rakka qabla salaatil maghrib voilà mu ne lii moom moom da koy wane que parce que yonent saa salaam tënku ko fenn wax la ju mu joyal diggante nodd ak iqaam bu nekk julli am na. moo tax bu ñu euh, noddee fajar bu ñu noddee tisbaar laata ñuy taxawal julli ji di iqaam man nga fa euh, naafi la bu ñu noddee tàkkusaan laata ñuy taxaw aw ah tàkkusaan waxtoom après lool après julli bi lañ la wax bu ñu ko xasee noddu laata iqaam bi jot man nga faa la waaye bu ñu noddee timis laata iqaam bi di ñu ñu ñu iqaam loolu mooy à condition bien sûr jàkka joo xamante ne ni ñoom bu ñu noddee ak timis dinañu xaar tuuti waaye bu dee jàkka yi nga xam ne te lool bari na te lool moo tax euh, dina imaamu Nawawi laa dina wax wuute yi léegi te ci loolu nañ ko ci jotaay bi ñu génn am na lu mu ci brossé woon lu mu ci waxoon euh, mooy que bu dee ne ñoom dañuy nodd rek julli iqam loolu manoo ko fi def voilà mais bu dee ne dañuy xaar tuuti ay cinq minutes après waaw teg cinq minutes après lu nodd lañuy ñuy julli timis loolu mën nga ko julli voilà ndax yeneen saa sam bu dee gée naka noonu bu dee fajar eh, bu ñu noddee nga julli ñaari rakaatay fajri rabi eh, eh, yooyu après ñu daal di iqaam ñu daal di julli kon loolu nag la naan lii nii day wane ne loolu dañ koo sopp waaw surtout boobu li tax mu wax boobu mooy parce que fa la wute bi nekk <laughs> waaw julli ñaari rakk timis <laughs> mooy avant ñuy taxawal timis voilà mu ne kon lii nii fii xadiisun mu ne am na am na ci xadiis bu ñëw salaatihum rak'atayni ba'da al-ghurub waaw xad mooy xadiis seen anas bi ñu waxoon sànq seen julli ji nga xam ne moom la ñuy julli ñaari rakka ba'da ginnaaw gi mu nga xam ne loolu nag mooy affaire bi mooy ba'da al mooy waxtu euh, timis jot na ñu noddu ba pare ba ñu wax liñ gisoon ci tegginu boo déggee noddukat bi ngay wax li muy wax euh, balaa hawla wala quwwata yi ba hayya ala salaa yi nga wax laa hawla wala quwwata illa billah boo paree ba mu paree nodd bi ba mu nga répété ba mu jeex nga julli ci saa salaam wax allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ba ni mu jeexee léegi ak yeneen yi nga xam ne gisoon nañu ko léegi nag boo paree nga julli ñaari rakka loolu lay wax ba'da al-ghurub wa qabla avant salatul maghrib yi ñu julli timis di ko taxawal mu woo wa fi riwaayatin te mooy biñ doon wax sànq annahum kaanu yusalluunahu ba'da al-adhaan dañ ko doon julli ginnaaw bi ñu doon dee ba pare mu ne wa fii al-hadith al-aaxar beneen hadith bayna kulli adhaanayn salaa mooy suñu hadith bi ñu nekk mooy diggante ñaari nodd yu nekk muy nodd ak iqaam di yëgle di yëgle waxtu wi bii di yëgle taxawal julli ji am na juli naafila guñ mën a def mu ne al-muraadu bil adhaanayn al-adhaan wal iqaam wax na ko sànq ci euh, Riyaad bi waxaan na ko fii ci Minhaj bi. wa fi sahih euh, shara sahih imam muslim mu ne wa fi riwaaya wa riwaayaat nekk na ci riwaayaat yi hadith yi niñ ñëw istihbaabu rak'atayni ba'dal baynal maghrib wa salaatil maghrib lii day wane ne sopp guñu sopp guñu julli ñaari rakk diggante bi maghrib bi jant bi jant bi sobee mooy bi maghrib duggee laa ak laata ñuy taxawal julli yi intervalle boobu diggante boobu julli ci ñaari rakk loolu lu ñu sopp la mu ne la boo fil masalati mu wax li mu waxoon bi ñuy tëj jotaay bee ñu génn masala yi mu doon wax mu ne wa fil masalati nekk na nag masala bi wajhaani ñaari wàlli ashaabina ci suñu mbokk yi saafin yi asharuhuma ba ca gëna sigul ay mustahab kenn ko soppul mu ne waaye wa asahuhuma waaye ba ca gën a dëgër nag gin cee wér hmm, mooy lan mooy indal muhaqqiqina ci ñu xóotal mbir mi masala bi ci ñoom mooy istahabu dañ koo sopp kay lu tax li hadhihi al ahadith ndax hadith yi wax si wa fi al mas'alati madhhabani lis salaf léegi nag génn na ngiru Shafi'i yi léegi nag muy wax euh, d'une manière générale yeneen ñëpp boroom xam-xam waaw mu ne nag mas'ala bi am na ñaari jëmuwaay lis salaf ngir day way dawlu yu baax yi wastahabbahuma jamaatun sopp na ko benn mbooloo min as-sahabati wat tabi'in benn mbooloo ci saxaaba yi ak ñi nga xamante ne ñooy eh, seen taalibe yi minal mutaaxiriina waaye tamit ñi nga xam ne mooy atba'u atba'u taabi'iin yeeg ñooñu comme eh, eh, minal Ahmad ibn Hanbal muy Ahmad wa Ishaq imaam Ahmad moom du taabi'i <laughs> gannaaw gannaaw mooy ñeneen ñi nga xam ne taalibe taalibe taalibe yi ñi nga xam ne saxaaba yi Ahmad wa Ishaq muy mbokkam bi Ishaq ibn Rahawayh rahmatullah alayhima ñoom dañ koo sopp mu ne waaye walam yax bokk nañ ci ñi nga xam ne ñu mujj ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sopp mu ne walam yastahibbahuma waaye nag soppul julli ñaari rakk laata ñuy julli timis diggante bi timis jotee ak ñu koy taxawal Abu Bakr Seydina Abu Bakr al-Khalifa wa Umar Seydina Umar wa Usman Seydina Usman wa Ali mooy al-khulafa ar-rashidun radiyallahu anhu mu ne ñoom moom soppuñu ko wa axaruna ak ñeneen mina sahabati ci sahaba yi mu ne boo ñëwee ci ngiir yi wa malikun wa aktharul fuqaha boo ñëwee imaamu Malik imaamu daaril hijra moom sopp loolu wa aktharul fuqaha yi ak li ëpp ci borom xam-xamu fiqh yi mu ne wa qaala an kantaal imaam <laughs> Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i moom moom moom waxul sax yemul sax ci sopp ko dañuy hiya bid'a non loolu moom ñaari rakka yooyu moom li jooy ñaari rakka laata ñuy julli euh, diggante bi euh, timis jotee bi ñu noddee ak laata bon euh, <laughs> ñu koy taxawal loolu moom bidaa la ab bidaa la <laughs> waaw bon mu ne waxu jotu haulaay layu gaa yi ñii ñii ñoo lim fii de soppuñu ko am na istihbabahuma ne soppu ndax buñ leen soppee yu at yi dañuy dañuy jëmale day yóbbu ila ta'khiril maghrib parce que comme que mooy affaire affaire bi yëpp lenn la loolu moo tax ci Shafi'i yi rahmatullah mu ne li gën a siiw suñu biir mooy soppuñu ko alors que li gën a dëgër ci ñi xóotal mooy dañ koo sopp parce que dañoo jàpp ne maghrib dafa gàtt wax ji foofu la mooy maghrib julli timis waxtoom dafa gàtt waaw la fa xaj mooy fi ñu fi nodde waa ji dem jàppi ñëw julli looloo fi xaj waaw wala waajal ko laata ñuy def looy kanta ay ñaari rakk ak yooyu non loolu lay wax nii <laughs> waaw lay wax tax ñoom ñu ne wax loolu day yóbbee nit ki ila taxiril maghrib bi mu yéexi julli timis an awwali waqtiha ci njaal benn waxtoom qalilan lu tuuti mu ne wa zaama ba'duhum fi jawaabi hadhihi al ahadith annaha mansuuxa mu ne ñenn am na sax ci ñoom ñenn mooy bon pas ñi mu lim ni ñoo xamante ne dañ ne non lii ñi euh, mansuux la waaw mooy euh, hadith yi ñu fi wax ni yéeg yu Seyna Anas yeeg Seyna Abdallah ibn Mughaffal yi nga xam ne yéen ko dégg noonu mais maghrib bi dañ ko cee teggi voilà waaye yi wax yëpp ne sax saxoon nañu wanoon julli loolu dañ ko na saxal dañ ko abrogé mu ne waaye wal muxtaaru li ñu tànn mooy istihbaabaha istihbaabuha dañ koo sopp loolu mooy li nga xam ne moom lañ tànn li hadihi al ahadith as sahihati as ndax hadith yi nga xam ne non seulement dañoo wér mais dañoo leer nañ ci bunt bi mu ne wa fi sahih Bukhari mu ne ñëw na ci sahih imaamul Bukhari luy gën a wane loolu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam kin dañ koo sopp jële ci Yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi qaala fi thalithati liman shaakum fii waaw mu ne sallu julli leen sallallahu alayhi wasallam qabla al-maghribi laata ñuy taxawal julli timis sallu julli leen qabla al maghrib laata ñuy taxawal julli timis sallu julli leen qabla al maghrib laata ñuy taxawal julli timis sallu léegi xaala ci ñetteel boobu nag comme si ci la wax liman sha ku mu soob waaw mu teg ko rek ci koo soob kooy kon naafila ji loolu mën naa nekk lu taxoon kon yeneen saa sam di wax lii bu doon ne loolu euh, surtout ñëw ba bi bidaa la alors que yeneen saa sam wax lii lay wan dañ koo soob. mu ne kanta wa amma naa mu naw yi nag di tontu ñe mu ne kanta wax gi nga xam ne moom la ñu wax na yu addi ila taxir al-maghrib fa hada xayaalun munabidun ah, lis-sunna fala yultafatu ilay mu ne loolu moom naan day parce que day waral ñu yéexe julli timis bi mu ne loolu moom ci ci xayaal la mooy loo xamante ni illusion la voilà mooy loolu euh, taxul parce que loolu euh, da julli ñaari ràkk yooyu nan la euh, tax ñu yéexi euh, julli waxtu ci waxtu njëkk bi ah déedéet mu ne loolu xayaal la illusion la <laughs> waaw munaabidun ba pare sori li sunna dafa sori ak sunna waaw falaa yultafat ilayhi kenn du ko gestu voilà képp ku ne moom loolu day tax mooy parce waxtu wi des na te tamit ñu ngi ci début waxtu wi ah voilà ñaari rakk yi ñu fiy julli loolu yàggaloo mbir mi te loolu tamit euh, benn parenthèse ñi nga xam ne tamit dañ ne dañ koy julli waxuñu la yow nga nekk fi di julli julli malaaka <laughs> li ma jublu ci julli malaaka mooy nga sëgg yow taxaw boo xam ne yow sa faatiha rek euh, temps normal yow mën na jël quinze minutes waaw no mooy julli bi sa ñaari rakka yi mën na jël ay cinq minutes ay ay douze minutes non loolu tamit da nga koy gàttal gisoo na saa euh, dina ñëw ci rakkaatayil fajri ni nga xam ne noonu la ko doon gàttale ba ñenn ñi jàpp ne doonu ci woon sax tari loolu faatiha waaw moom la ñuy gis bii di ñëw bunt boobu voilà kon loolu euh, tamit il faut pas mu nekk loo xam ne dañ nga fiy nekk tamit di yàggal voilà kon Imaam naw yi ne Kantaa di wax loolu moom loolu dafa dafa nekk loo xam ne illusion la quoi waaw <laughs> waaw xayal la loolu ci xel ci ay yu ñuy jàpp ne lii mais loolu euh, dafa sori su ne kenn du ci gestu quoi waaw mu ne ma zamanun yasir la tata'akhkharu bihi salaa an awwali waqtiha loolu di jamono bu ñu àndal ak bii mooy mbir mi nekk jamono ju gàtt la boo xamante ne julli ji euh, taxul julli ji ñu puus ko yéexe ko ci jaal benn waxtoon mu ne kanta képp koo xam nag dane nasx moom kooku moom mu jaasif mooy mu ngi euh, risqué loo xamante ne di wax loo xamante ne ne moom euh, dese naa nekk loo xam ne lu dëgër la ci moom daal voilà dëgërul du nan nga mën a nasx ndax taarix bi foog nga xam li anna an la yusaaru ilayhi illa idha ajazna an at-ta'wil wal jam' bayna al-ahadith wa ilmuna wa alimna at-taarix wa laysa huna shay'un min bala ngaa woote na lii dañ ko avoyé bala nga kii dem mooy boo xam ne da ngaa dañoo lot ci mën a gëndale waaw interpréter ak boole hadith yi ak xam gu xam il faut ñu xam historique bi lan moo njëkk ban moo mujj. mu ne te yii nii ma fi wax yëpp benn ci amul ci waaw borom bi nag moo ci gën a xam wallahu taala alam moo li ñu euh, <laughs> noonu la ko jeexale <laughs> mooy lii nii dañ ciy xamee euh, suñu lëkkaaleeg buntu bi baabu fadli sunani ratiba mooy sunanu ratiba kon gis nga kon lool lii nii wax bi euh, day dàq day day day dëgëral waxu jumhur ñi nga xam dañ ne si sunatu te gisoon ko ci jotaay bu njëkk bi bi imaam al-Qurtubi di wax naan boroom xam-xam yi jamaahir dañu ne si zone am na naafila yoo xam ne dañ koo toftale mu takkaloog farata yi bam ne imaam Maalik nag dañu non fajar kese moo am lool yi ci des waaye nit koy xool lu ko neex lii day dëgëral wax boobu waxu wa jumhuur ndax yeneen saa saan dañu ne bayna kulli adaanayni salaa diggante ñaari nodd yu nekk muy nodd ak am na julli. wax ko ñetti yoon ba pare na li man sha lool ñu xam ne kon naafila la yoo xam ne da koo teg te loolu mooy avant julli minimum kon am nañ avant loo xam ne <laughs> mooy buñ amul après bi fii am nañ avant ñuy julli farata bi loo xam ne nañ saa saa moo ko yoonal loolu day dëgëral lool te tamit dañ cee xam ne kon mooy li ñu waxoon ne nit ki mën na ne ah man euh, yii nii comme que li man sha la man na ne man tisbaar moo ma sha <laughs> moo a neex waaw man daal tisbaar waaw bàyyi lépp moom def leen na moo gën bàyyi lépp waaw balaa tisbaar daal bu ñu noddee tisbaar dinaa julli ci biir jàkk ji ak ñii dinaa julli lii nag waxuñ la jàkk ji kese même boo nee sa kër attention su na lu rawaati bi ah waaw loolu tamit walillahi lu mën a ron a fàtte la mooy tekkiwul ne man bu ma bu ma julliwul ci jàkka ji du ma ko def non fi nga nekk sa kër la wala daa am foo def wala yooyu ci koñ bi nga dem liggéey yooyu man nga ko ah. mooy bi nga xamee ne noddu nañ nga dégg noddu bi wala nga xam ko laata ngay julli farata bi nga julli ñaari rakk wala bu dee tisbaar ñeenti rakk ci ñi euh, gën a siiw wala ñaari rakk boo paree ba sëlmal nga julli ba def say baaqiyaatu saalihaat ak yooyu say ñaan après nga def ñaari rakk ci ginnaaw loolu lañ lay wax amul ne man ci jàkka ji kese laay nekk laa koy def bu du ma nekkul ci jàkka ji grawul déedéet déedéet déedéet déedéet <laughs> loolu bu ñu ko déggee noonu kon nit ki lii aqalluha lii wane li gën a néew ci lool mooy yow minimum nit ki mën naa ne bon man nag bii laa tànn dinaa ci julli ñaar voilà gisoon nañ kon loolu wax nañ ci sànq bi ñuy tàmbali waxati ko wallahu taala alam ci kaw nii ci lañu jeexale bunt bi walillahi alhamdu wal léegi nag bii di ñëw insha allah ñu gis leneen hmm? dañaa gis leneen muy li jëm ci chapitre cent quatre-vingt-seize hein hmm?